bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi ala ixsaanihi wa shukru lahu ala tawfiiqihi wa imtinaanihi wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu ta'ziiman li sha'nihi wa ashhadu anna sayyidanaa wa nabiyyanaa muhammadan abduhu wa rasuuluhu ad-daa'i ilaa ridwaanihi fa salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi wa ahbaabihi amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di dellusiwaat sunu jotaayu programme waxtaanu fajar di ñaan borom bi azza wa jalla mu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit tey jii ñu ngi ci fukkeelu jotaay ñaar fukkeelu jotaay te mooy e, vingtième leçon vingtième épisode ci téere bi di ashriyat ibn al-Qayyim li Cheikh Abdul ibn Daxil rahimahullah xafidahullah eh, tey jii mu ci fukkeelu sabab bi fukkeelu cause bi nga xam ne mooy li yi nga xam ne bi nga xamee ne fukkeelu cause ci fukkeelu cause yi ci cause yi nga xam ne day dimbale jaam bi ci mu muñ ba du tàbbi ci mooy yàlla mu ne al-aashir wa huwa al li haadihi al-asbaabi kullihaa shajarati al-iimaan fi al-qalb fa sabru al-abdi an al-ma'aasi innamaa huwa innamaa huwa bihasabi quwwati iimaanihi fa kullu maa kaana iimaanuhu aqwa kaana sabruhu atam wa idaa da'afa al-iimaanu da'afa as-sabr fa inna man baashara qalbahu al-iimaan fa inna man baashara qalbahu al-iimaanu bi qiyaami llaahi alayhi wa ru'yatihi lahu wa taxriimihi limaa xaruma alayhi wa bughdihi lahu wa maqtihi li faa'ilihi wa baashara qalbahu al-iimaanu bis-sawaabi wal-ciqaabi wal-jannati wan-naar imtanaca min an laa yacmala bimuujibi haadha al-cilm wa man zanna annahu yaqwa ala tarki almuxaalafaati walmacaasi biduuni alimaani raasixi saabit faqad galita nee na assababu alcaashir cause fukkeel bi sababu fukkeel bi ci sabab yi nga xam ne day dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ ba du tàbbi ci mooy yàlla nee na wa huwa moom aljaamicu mooy aji dajale ja mooy la boole li haadihi alasbaabi ñeel cause yi sabab yi kulliha yéppam ina sababus fukkeel bii day na xam ne jaam na xam ne mooy yi boole fukki causes yi doon lim yëpp nga xam ne kum nekk ci yow rek yow da nga mën a boole yëpp kum nekk ci yow danga nga mën a boole causes yi yëpp ba du tàbbi ci mooy yàlla mooy lan nee na sabaatu iman nee na bu waxoon nabaatu mu gën a gën a munasaba sabaatu shajaratil iman mooy saxuk garabu ngëm yàlla wala gàncax wala nabaat saxu gàncaxu eh, eh, garabu ngëm yàlla ngëm yàlla fil qalbi ci xol bi ngëm yàlla gi dafa am garab garab garab ak garab goo xam ne bu xasee sax ci xol bi jeex na day meññi day meññi la koy meññal mooy ay jëf jëf ju baax borom bi tabaaraka wa ta'aala ne alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluhaa thaabitun wa far'uhaa fi as-samaa tu'tii ukulahaa kulla hiinin bi-idhni rabbihaa wa yadribu Allahu al-amthaala lin-naasi la'allahum yatadhakkaruun loolu mooy baatu ngëm yàlla baatu laa ilaaha illa Allah baat bu tey la day mel ne garab goo xam ne tayyiba neex la neex kat neex cafka asluhaa thaabit sax sax maanaam gàncaxam cosaanam reenam ay dattam dafa sax ci suuf si wa far'uha fi sama ay wànqaasam ci asamaan la ma nga ci asamaan ngëm borom bi azza wa jalla li jaam bi gën di gëm yàlla di di ko dëggal ci ay jëfam day gën di yëkkatiku tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha amul waxtu période bu mi sax ak bu mu dul sax jamono ji nekk rek day indi ay meññatam ak lekkam hmm? day meññi ay lekk kulla xiinin bi idni rabbiha ci ndigalu boroomam mu ne wa yadribu allahu al amsaala linnaasi la'allahum yatadakkaruun yàlla noonu lay niralee noonu lay sampee ay niral ñeel nit ñi ndax ñu mën a xalaat kon loolu mooy ngëm yàlla bu saxee ci xol bi xeet jeex na mu ne fa sabrul abdi muñu jaam bi anil maasi walis ay mooy yàlla innama huwa naka moom nekk na bi xasabi quwwati imaanihi ci kamtulaayi dëgëru ngëm yàlla forsu ngëm yàlla fa kullu ma kaana saa su nekkee imaanuhu ak ngëmam aqwa di gën a dëgër nee na kaana day nekk sabruhu ak muñam ba du tàbbi ci mooy yàlla atamma di gën a mat fa ida da'ufa nee na bu néewee doole nag al imaanu ngëm da'ufa nee na kon day new doole as sabru muñ nee na njaam bi muy muñ gi muy muñ ba du tàbbi ci mooy mi ngi tege ci mi ngi nekk ci kemtulaay rek force ngëm yàllaam ni mu toll force ngëm yàllaam ni mu toll ngëm yàllaam nee na ngëm yàllaam saa su dëgëree e, kon day nekk ci force muñ gi muy muñ ba tàbbi ci mooy yàlla mi ngi nekk ci force ngëm yàlla gi muy yore force ngëm yàlla gi nga xam ne moom lay yore moom jaam bi saa soo xamee ne ngëm yàllaam day dëgër nu mu gën di dëgëree rek muñam ba du tàbbi ci mooy yàlla yi noonu lay dëgëre noonu lay gën di dëgëre ba lépp loo xam ne xeeti mooy yàlla la koy sori mu ne nag bu ngëm yàlla am néewee doole nag xalaas jeex na kon muñam itam day néew doole moo tax léeg-léeg nit ki góorgóorlu ci jaamu yàlla fonk ko loolu dem ba ci yàgg mu commencé di wàññiku nànk par nànk kon ngëm yàlla am mooy yàlla yi moo bari moo tax ngëm yàlla day néew doole te ngëm yàlla day yokk day wàññiku loolu mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa day dolliku ci ay jëf yu baax ak i wax di wàññiku ci ay wàññiku ay jëf ak mooy yàlla imaanuna yazidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bi zallati comme noonu la ko waxee moom al imaam al xaafiz ibn Ahmad al xakami rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala. moo tax al imaam al imaan inda ahli inda ahli sunnati wal jamaa buñ koy taarif buñ la koy taarifal liñ lay wax dañ naan la mooy i'tiqaadun bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil arkaan yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyaan ngëm yàlla mooy nga fas ci sa xol wax ci say cër. wax ci saw làmmiñ jëfe ci say cër day dolli ko ci ay topp yàlla di wàññi ko ci ay moy yàlla mu ne euh, mu teg ci ne fa inna man bashara képp koo xam ne jonjoonaak xalbahu ak xolam al imaanu ngëm ngëm jonjoonaak ab xolam bi qiyaamillaahi ci saxug yàlla ci taxawug yàlla alayhi ci moom wa ru'yati ak gisam lahu ñeel ko wa taxrimi aku araamalam lima xaruma ñeel la nga xam ne araam na alayhi ci moom wa bughdihi akuk bañam lahu ñeel ko wa maqtihi akuk sañam li fa'ilihi ñeel aji jëfam wa basharata mu joññanteeg qalbahu ak xolam al imaanu gëm bi sawaabi ci tuyaaba gi mi tuyaabal ñi gëm yàlla di ko dëggal ci seeni jëf wal iqaabi ak mbugal wal jannati ak ja ajjana wal naari ak safara sawara imtana nee na kon mu teet kon mu terewu kon mu deltu ginnaaw min an la ya'mala ci muy bañ a jëf bi mujibi hada al ilmi ci li nga xam ne mooy waral xam-xam boobee xam-xam boobu li muy waral du dox ginnaaw mukk du terew mukk ci bañ koo jëf faaw da koy jëf wa man zanna képp ku jortu ne annahu naka moom yaqwa dana dëgër moom ngëm yàlla dana dëgëre ala tarkil ala tarkil muxaalafaati yaqwa dana dëgëre dana dëgëre moom moomu waa ji ala tarkil muxaalafaati ci bàyyi ay juyoog bàyyi yi nga xam ne daa juyoog sharia juyoog li yàlla tere wal maasi ak mooy yàlla bi duumil imaan yi ci lu dul ngëm ar-raasixi gay aji sax as-saabiti gay aji dëgër faqad xalita nee na juum na ñëw juum na nee na koo xam ne xol bi daa jonjonteeg ngëm yàlla daa jonjoog daa jonjonteeg xol ba ngëm gim ngëm lii may waaj a wax dafa jonjoog xol ba maanaam xam ne ngëm eh, dafa jonjo xolam gan gëm mooy gëm gim gëm ne yàlla day ku taxaw la ci moom ku sax la ci jëmb ci bi qiyaamillahi alayhi yàlla day taxaw ay mbiram yàlla mi ngi koy gis ku gëm loolu gëm ne sunu borom azza wa dafa araamal li nga xam ne dafa araam ci moom yàlla dafa ko xaraamal ci moom bañ ko itam bañ loolu loolu yàlla xaraamal ba noppi itam di sa di sàññi di mere ki nga xam ni mi ngi koy def ku xam loolu xool bi itam jonjoog maanaam ngëm yàlla jonjoog gëm jonjoog ab xolam gën gëm mooy gëm gim gëm ne eh, yàlla day tuyaabal kuy topp yàlla ku gëm yàlla di mere di mbugal ku ko weddi ku koy moy gëm na ci ne mooy kërug ñu gëm yàlla gëm sawara ci ne mooy kërug ñuy weddi yàlla képp koo xam ne xolam bi ngëm ngëm yi mbir yi dafa jonjog ab xolam jamono ji nekk mu sax ci ab xolam ku gëm loolu dana dox manam dana wan ginnaaw ci dana deltu ginnaaw dana terew ci bañ a jëf li nga xam ne xam-xam bii dana ko waral mana dalika képp ku gëm yi ma wax nii du toog mukk naan ginnaaw xam naa yi kon euh, xam-xam boobu la muy waral ci man duma ko def déedéet faaw mu jëf ku gëm yi mbir yii faaw mbir yii la muy waral ci jëf ci jaam bi faaw dana ko taxawee faaw dana jéem a góorgóorlu ci topp yàlla tabaraka wa taala ku jàpp ne nag mën naa dëgëre moom ngëm yàllaam ak topp yàllaam moom waa ji mën naa dëgëre ba du ta mën naa dëgëre ci bàyyi ay mooy yàlla ngëm yàlla mën naa dëgëre maanaam ngëm mën naa dëgëre wala jaam bi mën naa dëgëre ci bàyyi ay mooy yàlla ak i yi nga xam daa ji yoog sharia ci lu dul ngëm yàlla gu sax ci ab xolam kooku daa juum ku jàpp ne topp yàlla azza wa jalla ak sax ci siraatul mustaqim moom jaam bi mën naa dëgëre ci loolu te ngëm yàlla nekku ci xol bi mën na am force boo xam ne mën naa mën na koo téye ba mu bàyyi mooy yàlla ba mu bàyyi li yàlla tere ci lu ngëm yàlla bi ngëm yàlla gu sax di nekk ci xol bi kooku daa juum ngëm yàlla bu saxut ci xol bi ngëm yàlla gu dëgërut doomu aadama mënut a def dara ngëm yàlla faaw day dëgër nga bana bàyyi ay mooy yàlla waaye su fekkee nekku ci xol ba xalaas moo tax imaam al-Qaxtaani di leeral buntu boobu nee na wa idha xalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu daa'iyatun ila at-tughyaani fastaxyi min nadari al-ilaahi wa qul laha inna alladhi xalaqa adh-dhalaama yaraani loolu mooy ngëm yàlla boo nekkee ci boo weetee boo weetee ak mooy yàlla jigéen jaa ngi nii ci sa kanam bàyyi la boppam réseaux sociaux yaa mën ngaa seetaan lu bon hmm? sa appareil bi mi ngi ak yow yaa ngi dégg sàngara saa ngi sa kanam njaaloo ngi ci sa kanam hmm? sàcc alali jàmbur mi ngi ci sa kanam mu yomb lool nekk ci lëndëm na nga xam ne kenn gisula la hmm? yaa mooy yàlla ga rek ak yàlla bakkan bi dala woo di la xëcc ci ak mooy yàlla nee na fastaxyi min nazari ilahi la ilaha illa allah nee na na am kersa ci yàlla mi lay xool laa ilaha illa allah allahu akbar yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum iz yubayyituuna ma la yarda min alqawl di nëbbu ba doomu aadama yi duñ la gis te doo nëbbu yàlla yàlla mu mënoo ko nëbbu ñu ngay def te yàlla mi ngi ànd ak ñoom jamono ji nga xam ne ñi ngi fanaanoo ay wax di wax yu bon yoo xam ne yàlla yàlla gërëmu ko wa kaana allahu bima ya'maluuna muhiita wallahi alazim jëf yi ak aaya yi nga xam ne dafay wane muraqabatullahi tabaraka wa taala képp ku koy seppandal di ko bàyyi ci sa kanam wallahi da nga bàyyi ak mooy yàlla moo xam mooy yàlla pas-pas la moo xam mooy yàlla wax le moo xam mooy yàlla jëf la borom bi tabaraka wa taala lu jaam bi loolu lu jaam bi war a bàyyi xel la nee na na nga am kersa ci yàlla mi lay xool wa qul laha ta nga wax bakkan bi ne ko inna alladhi xalaqa az-zalaama yaraani ki bind lëndëm gi mi ngi may gis wallahi al-azim jaam jaam bi bu bàyyi xel yooyu wallahi dana sori ak mooy yàlla dana sori ak mooy yàlla lu mat a bàyyi xel la hmm? wa'lamu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu ragal leen yàlla da nga xam ne da ngeen dajeeg moom lu mat a bàyyi xel la mu ne fa idha qawiya sirajul imani fil qalbi wa adaa'at wa adaa'at jihatuhu kulluha bihi wa ashraqa nuruhu fi arja'ihi sara dhalika an-nuru ila al-a'dha'i wa inba'athat ilayha fa asra'at al-ijaabatu li daa'i al-iimaan wa inqaadat lahu taa'i'atun mudhallalatun ghayru ghayru mutasaaqilatin wala kaariha bal tafraxu bi da'watihi hiina yad'uuhaa kamaa yafraxu kamaa yafraxu ar-rajulu bi da'wati habiibihi al-muhsini ilayhi ilaa mahalli karaamatihi fa huwa kulla waqtin yataraqabu daa'ihi wa yata'ahhabu li muwaafaatihi wallahu yaxtassu bi raxmatihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim nee na fa idaa qawiya bu dëgëree siraajul imaani lamp ngëm fil qalbi ci xol bi wa adaa'at tamu leeral jihaatuhu ay wàllam kulluhaa yéppam bihi ci moom wa adaa'at tamu leere jihaatuhu ay wàllam kulluhaa yëppam bihi ci moom wa ashraqata mu fenk mu fenk siq nuuruhu ab xolam wala ab ak leeram fi arjaihi ci ay wàllam sara nee na kon day royaat day rogalaat dalika nuuru googale leer ila al a'daa'i jëm ci cër ya wan mu jeqiwu ilayha jëm ca moom nee na lamp ngëm yàlla te mooy ngëm gu dëgër ngëm yàlla gu kawe bu demee ba dëgër ci ab xol ay wàlli wàlli xol bi yépp leere ci ngëm yàlla googu leeram fenk séq ci mboolem ay walli xol bi nee na leer googu day rogalaat day rañaan day royaat dem ba ca cër ya faww cër yi da koy jëfe moo tax ngëm gu ànd ak jëf moom du dëgg moom loolu moom na leer nañ day jeq ku jëm ca cër yi di ko dëggal nee fa asraat mu gaaw al ijaabatu wuy li daa'i al li daa'i al iman jëm ci aji woote ngëm yàlla aji xëcci aji xëccee ngëm yàlla nee na wuyu gi day gaaw lool dem wuyu ci la koy xëcc ci ngëm yàlla la koy woo ci ngëm yàlla da koy wuyu ci la mu gën a gaawe day leer kër cër day wuyu xol bi na mu gën a gaawe wan qaadat tamu tamu wommatu lahu ñeel ko taa'atun ak topp muzallalatun guddi gu ñu mokkal ghayru mutasaaqilatin nekkul luy diis diislu aw kaarihati wala kaarihatin du jaageene aji aji aji bañu nekkul itam loo xam ne luy lànk la luy bañ la nee na xol bi ak topp da koy wommatal topp goo xam ne gu mokk lay doon goo xam ne du diis lu du bañ li ko li xol bi li xol bi bëgg te mooy cër yi faaw day topp day topp xol bi ndax ngëm yàlla ga daa diis moo tax faaw lu diis tuuru lu ëpp daa diis da fees dell ci xol bi dana am nag lum mu sànni ci cër ya jox cër ya te moo di nag ah, am naa lu ma yor nag man xol bi nag te ëpp na nag bàyyil ma mosal la ci bàyyil ma jox la ci faaw da koy wuyu nee na bal li am sax nee na tafraxu day bég bi da'watihi ci ak wooteem xiina yad'uha waxtu wam koy wooye waxtu woom koy wooye nee na bal cër yi sax dañuy am kontaan ci woote gi koy gi cëri gi xol woo gi xol bi di leen woo dañ ciy am kontaate waxtu wam leen di woo nee na kama yafraxu comme ni muy kontaane ni muy béggee ar rajul waaja ar rajul waaji bi daawati xabibihi ci wooteeg ab soppeem al muxsini ilayhi kay rafetal jëme ci moom ila maxalli karamati jëme ko ci bërëbu teraangaam waa ji nit ki kontaan gi muy kontaan de ci bu fekkee ab soppeem dama ko woo soppeem bi nga xamee ne kuy rafetal jëme ci moom la woo gi mu koy ci jëmale ko ci bërëb ba koy terele ni muy kontaane cër yi itam noonu lay kontaane bu ko xol bi wooyee xolu ngëm yàlla xol bug ànd ak ngëm yàlla nee na fa huwa moom kulla waqtin waxtu bu nekk yataraqabu day fuglu daa'ihi aji wooteem wa yata'ahabu tamit waaj li mu waafaat yi jëm ci mataleeg moom jëm ci dajeeg moom nee na waa jooju jamono ji nekk waxtu wu nekk dafay fuglu di bàyyi xel ba xam ki koy woo ko soppeem boobu dana ko woom déet waaye tamit jëm day waaj itam ci mën a ànd ak moom xol bi itam cër yi noonu lay demee jamono ji nekk day bàyyi xel eh, woo gi mu koy woo ci ci ay jëf yu baax loolu nag ngëneelu yàlla la moo tax mu ne wallahu yàlla day yaxtassu mooy jagleelal mooy jagleele bi rahmati yi ci yërmandeem mooy jagleel ci yërmandeem may yashaa ku ko soob yàlla ñu yàlla jagleel yërmandeem wallahu te yàlla day zul fadli borom ngëneel la al azim gi aji màgg yàlla ñu yàlla defal ngëneel ñu ko wax ci suratul baqara